massathumu lba'saa'u waldarraa'u wa zulziluu hattaa yaquulu rrasuul walladina amanu maahu mata nasrullah ne ala inna nasrallahi qaribun waa ji daal ne gis nga nasru boobu yàlla waxoon ci in ala inna nasrallahi qarib yàlla wax ko ci inna fatahna laka fathan mubinan ba ca wa yansuraka allahu lan nasran azizan yàlla wax ko fee ci iza jaa nasrullahi mu ne nasru boobu yàlla moom la jël teg ko ci loxo yonent bi waaye yonent bi daf koy jël teg ko ci loxo Cheikh na Ahmad Tidiane mu am une victoire éclatante ci lépp luy fo lépp luy caaxaan ci àdduna moom la islam bi wax heure bu Las Vegas dox fekk na malaanu wasifa yu tàlleeku na heure bu Las Vegas di sànni seen i poker di joué ci seen i casino wasifa yaa jolli xadarat juma yaa ngay jolli salatu fatiha yaa ngay jolli laa ilaaha illa yaa ngay jolli astafurlah yaa ngay jolli yaa man adora jamil yaa ngay jolli sufi yaa ngay jolli xisbul bahri yaa ngay jolli xisbul moxni yaa ngay jolli moo nga musabahatul asr yaa jolli yaqutul xaqayiq yaa ngay taalibi cheikh bu nekk ci benn dog waay wa kam law min nafli wa in lam yakun min qabli tatwiyan xatta yabul mu ne cheikh na ahmad tijaani tin su nara neex su baxee xeeñ laataa sax wilaayaam di feeñ laataa ko nit ñee xam laataa ay mbirum di feeñ laataa moo def ay kawteef mu ne bi nekkee lu ndaw a ndaw a ci la commencé nërmel àdduna góor ñi xam ni kii di seen morom jigéen ñu xam ni kii di seen mappandoo ñoom ñëpp ñu xam ne li nekk ci moo xale bu ndaw bi nekkul ci ñoom mag ñi nga xam ne sini seen sikkim yaa ngi seen dënn ya kam ayatin fassara yawmahu bima xasira anhu suuman taqaddaa taala anhu mu ne aaya boo xamante ni gars yi dañoo wax ni kenn mënu koo firi kenn mënu koo dégg kenn xamul lan la ci yàlla namm kenn xamul lan la ci yonent bi namm kenn xamul zahir bi kenn xamul baatin bi kenn xamul baatin bi kenn xamul sëriya kenn xamul mayya kenn xamul leer ya ca nekk suñ ko laajee jamono kenn mënu koo tontu dam naan yóbbu leen ko ca kenn ñuy wax Ahmad at-Tijani moom suñ ko ko joxee da ngay tontu mel ni kuy tari alphabet waay wa kam xaditun amidil ma كم حديث غامض معناه بينه حتى bada sanaahu mu ñaata hadis ñaata hadis la ñëpp wax ne hadis yi nañ ko classé parce que kenn comprendre ko ci àdduna mu ne kenn mënu koo expliquer kenn mënu koo leeral kenn mënu koo firil lu dul Seydina Cheikh ba mu ñëwee ci àdduna bañ indee hadis yooyu mu ne Seydina Cheikh daf ko firi mel ni kuy jàng Fatiha bañ ne kii kat li muy wax da ngay xoolee ci lawxul mahfuz du xoolee tontu Seydina Cheikh mooy benn livre bi nga xamante ni ne demal ba suba la loo ko laaj fekk na yàlla def na tontu ba ca làmmiñam waay wa kam xasaisa lil ismi al a'da benn mbir moo xamante ni moo tee nelaw góor yàlla yi moo tee lekk góor yàlla yi moo tee am yaram góor yàlla yi ñu ne loolu mooy lan ñu ne mooy ismullahi l azam le nom de Dieu suprême le nom suprême de Dieu tur yi nga xamante ni mooy jaamewoon asma yi tur yëpp mu ngi lëkkaloo ci biir tur woowu moom la wëri yëpp di wër moom la ñuy moom la gëstu soo leen laajee ay milliards ñu jox la ko soo leen laajee raam ñu jox la ko soo leen laajee suuf ñu jox la ko soo leen laajee seen i njaboot ñu jox la ko wëlu yu boo wëlu yi tur yooyu ñuy wër mooy ismullahi al azam mu ne ismullahi al azam sax fekk na sax mooy jëmmu Cheikh na Ahmad Tidiane waaye wa kam qada qadalahu qatiyat wa kam jamada bihi tukarri dëggal nee na am na loo xamante ni wëli yi ñoo ngi koy def waaye loolu ñoo ngi ko demee ci Cheikh na Ahmad Tidiane loolu mooy lan ku mel ni sunu maam Cheikh El Hadj Omar Fouti radiallahu taala anhu wëli bu mag bi aarif billah bu mag bi almujahidul akbar bi Cheikh Omar radiallahu anhu tey jii suñu woon fii léegi bokk ci jotaay bi toog ñu pare daayira mu bëgg a dem Mali day jël benn tànkam teg ko àgg Mali mu ne loolu noonu moo ngi ko donnee ci Cheikh na Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu مطابقا لما به قد أخبرا moom de bala ngaa dem boobu jeexagul ndax da ngaa wax ne Seydina Cheikh radiyallahu wa taala anhu doon def li ñuy wax tey yu nga xamante ni tey jii su taxawee fii ci Sénégal bii taxaw fii ci kër Cheikh bii bëgg a dem Mali léegi benn tànk lay jël teg ko daal di àgg Mali Cheikh Al Hadj Omar Fouti radiyallahu taala noonu la daan déplacé woo mu ne waaye loolu Seydina Cheikh Al Hadj Omar Fouti moo ko jëlee muy ndono ci Seydina Cheikh Ahmed Tidiane waaye suñu ko nee na Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu amul benn jamono bu mu mës a génn ci àdduna di dox lu dul lu ko romb ci kaw suuf muy mbëtt wala bar wala fas wala xaj wala nag wala bëy lu dul moo ngi koy wax naan ko Chérif Chérif Chérif di ko ziar di ko jox. غلبها مرتبط الإدارة وهل سويتم عثمان بجملة وكم لغاب الشيخ من الإدارة غلبها مرتبط الإدارة ليلة سيدنا الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه لا ترتق wilaayam di feeñ laataa cëram di feeñ ci la am fisku soo ñëwee lu mu la wax du dañ soo ñëwee lu mu la wax kenn mënu koo dindi mu wax la sa démb wax la sa tey wax la liy ñëw ci yow wax la li yàlla defal wax la li yàlla di xañ say texe yàlla xamal na ko say texe bi yàlla xamal na la ko say jege yeneen bi yàlla xamal na ko say jur jege yeneen bi yàlla xamal na ko te nee na boobu moo ngi nekk lu ndaw waaye nag nee na Seydina Cheikh li yéeme ci mbiram mooy lu muy gën a dund maqaamam cëram wilaayam di gën a feeñ ci jamono waaka mu yoopal saydi min karaba adab ala bi abi ala nee waaw nee na ñun bi ñu jéemee di jéem a wàññi a a peser li nga xam ni moom la Cheikh na Ahmed Tidiane def ci ay karaama mu ne loolu benn exercice la boo xamante ne duñ ci réussir ba a karaama ñu ne ko lu tax mu ne parce que beneen taalibu Cheikh bu nekk suuf suuf su defee karaama karaama boobu dañ koy jël def ko ci compte Cheikh na Ahmed Tidiane kon kon karaama Cheikh Tidiane mu ne kenn mënu ko natt ci suuf ndax su la neexee nga tudd ku la nekk ci àdduna suñu wënd yi. aarifina billahi tudd laqsa bi Cheikh Alxaaji Omar Fuutiyu sunu maam Alxaaji Malick moo ngo góor gi Amad Mbacke Cheikh Canaba sunu maam Alxaaji Abdoulaye Niass Alxaaji Ahmad Baro Alxaaji Mouhamad Ndieguène dañ ñooñu rek laa la mën a tuddal mën nga lim ay junni junni junni ci réew mi di lim ay junni junni ci Mali di lim ay junni junni ci Tchad Nigéria Soudan Burkina Faso moo ngo ba Somalie ba ba ba ba Érythrée réew yooyu yëpp ci Afrique ñun ñëpp am na ay jinni yu koy def ay kéemaan kéemaan yooyu Cheikh Tidiane ko moom waaye soo génnee nga dem fii ci ci Moyen Orient dem ci Proche Orient réew moo fa dem ay jinni la fa ay taalibi Cheikh lañ lu mu def ci kéemaan Cheikh moom nga dem Asie noonu la mel nga dem ah, Europe noonu la mel nga dem Amérique noonu la mel mu ne kon Cheikh Ahmed Tidiane kenn mën ta natt ay karaamaam ndax wul taalibeem bu def karaama karaama boobu day dellu ci Seydina ndax xoolal Ousmane tey heure boo amee problème ñu woo la yow sëriñ bi mënoo wuyu sa taalibe sédd na cheikh mooy ñëw wuyul wuyul sëriñ bi xanaa xamoo loolu wa kam tasarrufin lidil wali bil alami uli wa subli nee na na cheikh ñaata ñaata jëfandiku ñaata soppar ñi ko moom la am ci aalamul ulwi ak aalamul suufi yu mu ne billahi soo demee ca kaw xam nañ ko Cheikh Tidiane soo demee ci suuf xam nañ ko Cheikh Tidiane soo demee biir géej xam nañ ko Cheikh Tidiane soo demee ci jiiri bi xam nañ ko Cheikh Tidiane soo demee ci ci animaux xam nañ ko Cheikh Tidiane soo demee yi xam nañ Cheikh Tidiane animaux yu ngand yi xam nañ Cheikh Tidiane animaux yu tuuti ba ci sel ñoom ñëpp koo ci ne Cheikh Tidiane mu ne la sérif الجنة في البقاع والبرار وخل وخل يا وخل وكم إعادة ومرمي أبداء في الترك في البقاع والبرار وكم تفرق سيد الولي في العالم الأولي والسفلي Serigne Ousmane li tax waxtaan wi du neex maag yow yow dama may déglu man dama lay déglu te waykat du déglu firikat ndax soo ma dégloo da bëgg a ci li may wax na nga bu baax ndax li nga wax dafa am solo nee na Seydina Cheikh li mu def ci àdduna kenn mëntu koo natt wëli yu bi gën a suufee bi gën a ñàkk daraja jëmmam day nekk soixante-dix jëmm Seydina Cheikh jëmmam trois cent soixante jëmm la zaatam trois cent soixante la loolu moo tax bi mu amee maqaama bii à l'âge de soixante am na ñoo xamante ne nee na Cheikh Tidiane amul maqaama xatmiya ñu ne pourquoi parce que maqaama xatmiya kenn ko joxe pour lu arafa arafa mère nday booy nday wadd mii demoon ca Makka xam na fuy arafa xam na luy arafa arafa rek la ñuy joxe maqaama xatmiya siit na Cheikh boobu demul gars yi ne leen yéen vous êtes des nullards da ngeen a xamul soo leen xamoon Cheikh Tidiane di ngeen xam ni Cheikh am na lu ëpp ñetti téeméeri jëmm yoo xamante ni bii dem Dakar di wax bii dem France di wax di wax bii dem Europe bii dem Nigéria bii dem feneen soo gisee kii mun na seet na Cheikh nuyu na la kii ne la seet na Cheikh ne moom laa bokkoon ñu naan ataaya kii ne la nekkal Cheikh léegi kii ne Seydina Cheikh moo waroon lijjanti ci biir géej gi kii ne Seydina Cheikh laa àndoon ci biir avion bi kii ne Seydina Cheikh laa gént kii ne Seydina Cheikh laa gis léegi kii ne waaw kay mu ngoog trois lu ëpp ñett ci téeméeri jëmm benn jëmm ci jëmm yooyu moom la yebal mu daal dem ca Arafa jël maqaama boobee waaye wakam iaatatin li bi asbabi iddalke fil biqaari wal biraari déggal déggal déggal déggal sunu maam El Hadj Abdoulaye démb wax na ko ca mbooloo ma nee na li am solo mooy nga nekk taalibu cheikh ndax Seydina Cheikh dane muridiya allahu akbar yàlla ñu ko waxal muridiya yow sama taalibe yow sama taalibe dafa wax ju gaaw la loolu gars yi du non mënuñ ko dégg muridiya xaytu kaana sharqan wa magriban wa jawfan wa qiblatan fi xifdi ximaayati Seydina Cheikh nee na muridiya yow sama taalibe muridiya yow sama taalibe xaytu kaana foo mënti nekk ci adduna sartan wa maghriban est ouest nord sud ci kaw ci suuf muy six positions yi am ci adduna ndeyjoor càmmoñ ci kanam ci ginnaaw ci kaw ak ci suuf mooy juróom benn yi am ci yi nga xamante ni ci la yàlla créé yàlla dafa créé le monde en six jours mooy juróom benn yooyu mu ne ko fu yow mënti nekk yow sama taalibe nga nekk orient wala occident foo mënti nekk yow sama taalibe nga nekk ci biir géej gi wala nga nekk jéeri nga nekk penku baa nga nekk sow fii xibdi ximaayati xamal ni man yaa ngi ci sama kiiraay man Cheikh na Ahmad Tijani waaw kooku loolu mooy jara wax nag muridiya la wax muridiya mooy yow sama taalibi yow sama taalibi dégg nga waxul taalibi alaaj mun digén waxul taalibi keneen su ma neexee ma tudd sama maam pour bañ a toll ñu waaw keneen ku koo xalaat waxul kooku dane yow sama taalibe yow mi nga xamante ni man reconnaître naa ni yow sama taalibe nga mu ne mën nit ci àdduna maa ngi ànd yow wa kam muridin naala fawqa muriyaati min alwilayati li abi suxbati waaw bi ma la waxee ne la Seydina Cheikh radiyallahu dem na jëli ji maqaamaam bi te boobu demul Makka demul Arafa ma tontu la wax la ne am na lu ëpp ñetti téeméeri jëmm ah xam nga daanu nga yow mi doon waaj di nga waaw kon léegi yaa ngi may bëgg a laaj ne ma waaw Seydina Cheikh nan la mën a nekkee bépp ba fu taalibeem nekk moom fa fekk ah yaa ma koy bëgg laaj de. ma ne la yow xanaa xamoo ni Seydina Cheikh moo ngi moo ngi daw ci ah ayni rahmati rabbaniyati wal yaqudati al mutahaqiqati lan lan nga koy teg alxaitati alxaitati bi peeg lépp bi peeg lépp nga xamante ni amul bépp bépp suuf bu nekk ci diggante juróom-ñaari asamaan ak juróom i suuf loolu madadu Cheikh Ahmad Tidiane la ko amul ci jinne yeeg ci nit ñi ci rawxaan ci ñi nga xam ne dañoo gëm ak ñi gëmul ñi bëgg ak bañ moo ngi àgg foofu kon su nekk ci àdduna maa nga fa yow xanaa xamoon ne biir géej boobu la <laughs> moom la avion ba nga tiitee ba ne ba ne yaa Cheikh avion ba moom la far yow xamoo loolu soo ko xamoon doo ko woo sax ndax moo nga foofu mooy moom mooy foofu mooy mooy loolu mooy foofu mooy mooy xola mooy lépp mooy mooy woote ba sax far ndeysaan وكم مريد نال فوق منياته من الولاية لأهل تهمته dégg nga nee na amul kenn koo xamante ni mus ngaa jokk ci Cheikh Tidiane lu dul réccu rëcc ba mooy ay man de su ma yëgoon teel a jël wér laataa maa jël wér di kay kay bi ma nekkee woon tax xaw ma lu mu doon ay yéex naa jokkoog Cheikh Tidiane ay waay waay ji moo gaaw ay waay waay ji moo mën a defare xool kersa gi nekk ci man xool yiw gi nekk ci man xool bëgg jàkk gi nekk ci man mus ta nekk ci man te ànd naa ku nekk ma xam ne ña ma doon àndal bëri ñu su ñu amee njëriñ tamit bëri ñu njëriñ waaye ba ma àndee Cheikh ba tey jii kersa dugg na ci man cofeelu yàlla dugg na ci man cofeelu yonent bi dugg na ci man bëgg lislaam nekk dugg na ci man kersa àdduna kersa àllaaxira kersa yàlla kersa sa bopp kersa say mbokki taalibi kersa say mbokki jaam yëpp dugg na ci yow mu ne kon ku dugg mucc ci àdduna na nga ànd ak Cheikh Ahmad Tijani wa kam imamin amilil alama naqabatil darabatil ni Cheikh na Ahmed Tidiane du morom mu ne Seydina Cheikh ñi ko waroon ñëpp topp ko topp ko doon ko tarbiyu di jël ay dàllam mu ne amul benn naaguru xam ngeen naaguru kon amul ci amul woon mbalik mu ne Seydina Cheikh iritu iritu monde arabe ñoo ko gëmoon irit bi ak iritu monde noir sama laa ji seen kilifa wax la ko mooy kan Cheikh Omar wax leen ko waay élite monde noir ak élite monde arabe ñoo daw topp moom la waa ji wax mu ne Seydina ne Cheikh du n'importe du sama naxasa xanda yi ñoo dem ñoo ko wóoroon déedéet Cheikh ñi ko wóoroon ñëpp mën nañoo sos seen tariqa bopp mën nañu mën nañoo sos seen a bopp attention ñii wóoroon Cheikh ñi ci ëpp sérif lañu ñi ci dul sérif tuuti lañu billahi ba tey bii ñoo nga fa kii nodd ca zaawiya ba nodd kat ba billahi sirif la waaye mooy fon loxo waa ko Cheikh Tidiane parce que xam nga ni sérif am na sérif am na ah wa ah ngay sérif may sérif te doo bëgg gis sa maam dem ci sérif bi ne ko damaa bëgg gis sunu maam sérif la waaye sérif la ndax yow mooy sa sérif yow yaay sérifu ñeneen waaye moom mooy sa sérif yow xoola Seydi Mouhamadul Ghali sérif la fil arabi na sérif la Seydi Ibrahima Rayaahi Seydi Ali Harazimi ah Seydi Ali Samasini mais gars yi daal Seydi Mouhamed al Haafid kooku ñëpp xam nañ ko kenn du ko werante ci àdduna Seydi Saïd Safiyaani kenn du ko werante ci àdduna Seydi Mouhamed al Haafid al Misri kenn du ko fàtte mais mais mais ñooñu ñoo ko wóoroon waa ji nee na ay ay ay intellectuel ay agrégé ci Qarawiyyin Qarawiyyin mooy la plus grande université la plus vieille bopp la plus grande c'est Azhar bu Égypte la plus vieille université ci monde musulman Qarawiyyin googu seen agrégé yi ñoo demoon bàyyi seen lépp dem topp Cheikh Tidiane seen agrégé yi laa wax nga xamante ni jàng nañu ba am lépp luy honneur ci njàng ñoo topp ba càgg xam ni seen kilifa bi seen bàyyi ñoom moom bi ñoom ñëpp ñu laal dem sukk Cheikh Ahmad Tidiane mu ne euh, aalim day dem fekki ko ak lan kam aalimin imam yi dem nañ bàyyi seen i jiite gën doon jiite xam ni ñoom lu ñu imam imam bi mooy Cheikh Ahmad Tidiane aalim yi dem nañ xam ni ñoom li ñuy jàngale waruñu koo jàngale dañoo war a ñoom ay élèves lañu te maître bi le professeur bi professeur mooy Cheikh Ahmad Tidiane. géej gi ñi daan gindi nit ñi di leen orienté ci yàlla ñoom ñëpp xam na ne dañ doon réeral nit ñi biñ déggee seet ne Cheikh lañ bàyyi ginde ña toppoon ñëpp ñu leen ñëw leen ñu leen fekk Cheikh ku bëggul ñi am xam-xam ba leen di joxoñ ñoom ñëpp nañ fekk Cheikh Ahmed Tidiane saxaama ñi nga xamante ni compréhension loo indi ñu comprendre ko ñoom ñëpp dem nañ fekk Cheikh Ahmed Tidiane law utallihu akabirahu ما أبى الله تعالى لأقوامنا Ousmane digale fi nag moo dem ba yom alxiyaam nee na yom alxiyaam dina am seen bu garaaw bu fa am mu ne wëlu yàlla yi dinañ toog ba càgg dajaloo ñoom ñëpp dem ci yàlla ne ko yàlla ne ko te mayoo ñu dara liñ doon coow ci àdduna di bind di wax naan ñoo ñoo fi mën nii ñoo fi raw nii ñoo fi gën a kii ñu ñu ne yàlla ne ko te mayoo ñu dara ñu waxuñu sax waajee ñuy wax Ahmed Tijani yi mu ne ci mimbar bee cat kaw ci ñëpp waxuñu ko ko waaye ndongom yi nga xam ne dañu ko sopp rek ndeket ñoo ñëw bëgg ci yow la bakaw wa qaalu ma a'taytana shay'an ya rabbana gis nga bu ñu waxee li yàlla ba noppi Ousmane nee na la bakaw dañuy mujj ñoom ñëpp xolo bënn seeni bët di jooy naan yàlla ma a'taytana shay'an ya rabbana ma a'taytana mayoo ñu ndekete sey an dara yaa rabbana yow sunu borom ndekete yow li ñu may poussière mayu gaa yi la waaye gaa yi da ngaa jëloon seen may nëbbu ko ba kenn xamu ko tey jii ci yow ma xiyam àjjanaa ngi ni safaraa ngi ni nga génn lépp mu ne fang la yadxulul jannata qabla aqaabina illa aqaabi rasuli sallallahu alayhi wa sallam bu njëkk di ay way lan daan way ñu koy firi waaye kii nag waxu Cheikh Tidiane lay wax nag ñu koy firi yii mujj yëpp waxu Cheikh la du ay way waxi njëkk nag ay way la waaye yii waxu Cheikh Cheikh nee na am nañ privilège bu rëy mu ne yomal qiyaam billahi mu ne Aboubacar Ousmane Ali ak Omar ñoom Talxata ñoom Zubair ñoom Saad ibn Abu Waqaas ñoom Abdourahman ibn Awf mu ne ñoom rek ñooy njëkk dugg àjjana waa kër Cheikh Tidiane mu ne ñoom suñ duggee ñooy ànd suñuy dugg ba jeex ñuy dugg kenn lu ñu njëkk a dugg aljanna fi yawmi isnayni wal jumu'ati ra'i yadkhula fil jannati bila hisabin wala iqabin bal huwa amina min al azabi Ousmane nee na xanaa xamoon ni waxu la sax fitna cheikh waxula sax Sidna Cheikh mu ne waa kër Cheikh waa kër yi la wax waa taalibi Cheikh yi mu ne am na ci ñoo xamante ni bisu altine ak bisu aljuma soo leen gisee nga ne leen déglul nga ne leen gis naa la seedeel ni gis naa la ñoom ñu wax ne la fede naa ni gis naa la loolu mooy condition bi gis nga loolu soo ko waxee mu ne àjjana nga jëm altine ak ajjuma mais du ñëpp de yenn ñenn la ci gaa yi seedeel ni gis naa la mu ne seede naa ne gis naa la altine ak ajjuma mu ne mënoo dem sawara mukk yàlla effacé na sutur sawara bu yàgg bisu ajjuma la ak bisu altine loolu nag am na leneen lu lax ci suuf ñenn ñooñu <laughs> dafa am benn benn sirru bu cheikh amoon moom la laal bisu ajjuma ak bisu altine suñ ko laalee jeex na ku leen gis fexe dañ laal fajar lañ laal wala ginnaaw timis sallul xalimun ilmuhu alimun fi kulli nawin xuluqu adimun suñ xëyee laal soo leen gisee texe ab secret la siru la daal bi maanaam ab siru bu ñuy laal la suñ ko laalee rek dañuy dañuy solo ah xam nga tey jii am na inspecteur bu romb fii dem yoonam léegi ah mën nga ko romb xam nga saabu ah parce que ne n'est pas en nga gis ab policier boo xamante ni dañ koy soog a affecté mu takk jaaj yi romb fii xam nga kooku doo ko saaga ok parce que dafa sol tenue moo nga su si keree loolu ba nag day sol suñu texe ku ko xool sexe ajjuma la ak alxamis ak altine duñ duñ ko laalee ba pare ba génn soo fóonee seen loxo texe su la xoolee ree texe su la xoolee muñ texe soo leen joxee addiya texe soo su la yónnee nga texe lu la defloo texe nga mu ne xalimun aynal xalimun ilmuhu amimun fi kulli lewettu wali yi nee na mooy Cheikh Ahmed Tidiane ki ci ëpp xam-xam nee nee na mooy Cheikh ndax ñii lewet moo leen di may li ñuy lewetee ku parce que ku ci sa yaram tàng moo leen indiwaat piqûre bi wàcce fièvre wali yi Cheikh a ko yor moo tax ku ci àndut ak moom da ngay da ngay da nga da ngay déconné tànn bi ci tànnam loolu moo tax Seydina Cheikh mujj di tànneef ba noonu la ko waxee ixtaarahul muxtaaru ixtiyaarihi ah min ixtiyaarihi wal muxtaaru tànnkat ba moo ko tànn ci tànnam mu daal nekk tànneef ba fa inna shamsa tuxfirul zalaama kama tibaali yuntiful ajsaama ربي إني فدت كل ولي رابيا تطرق لأي صراب أيري أن ابن سالم هو شيخي وملاكي وأمتي في اقتدام إمامه loolu mooy suñu principe rabbi inni saddaqtu kulla waliyin waaw yàlla wali yu boo am ci kaw suuf nangul nañ ko cëram ah, waaye nag gayra an nabna salim waaye kee ñuy wax ahmad attijani ah huwa cheikhi mooy sama sëriñ nag wa malabi mooy sama wéeruwaay imagine leen tey jii miir bi bañ tey wanu nekk fu ma jëm ah dan ku moom bëñ bii ci suuf fee ku moom bii ku ma nopp bii ku loolu la ñuy wax parce que damay daanu waa ji nee na wa malaasi Cheikh Tidiane mooy sama wéeruwaay ba mënuma daanu wa umdati mooy sama euh, kiiraay moom lay jàpp mooy sama keno mooy sama jën wa imaam yi mooy sama kilifa nag cheikh du doxee ma dox su taxawee ma su toogee ma toog su jugee ma jug su tëddee ma tëdd su su su yeewoo ma yeewu waaw jërëjëf sëñ kon yàlla nañu yàlla dimbali ah soo gisee ñuy def nii mooy mbir soo ci yëngatu da nga koy xam waaw bari na ku ñëw ne dajël wird man la waaw loo xam ci Cheikh ngay nakk nakkal ma jox lay information ne waaw wax ma